waaw damay ut ku leen ko jàngal wala yéen ñépp ànd di ko jàng bu dee xamoo ko ndax yow da nga ko waroon a xam bu yàgg sax waaw. waaw léegi borom bi def na ay affaire yu yu yu am solo internet baa ngi kii yaa ngi fi jàngale yu am solo ngi fi yéen ñépp ngeen toog amul lii ngeen toog jàngaloo ko waaw amul yaay bàyyi di jàng moom du weesu waaw l'essentiel mooy ba nga xamee ne sa kaa yow de jàngoo mooy commencer faj ko ni nga koy faja rek mooy nga jàng waaw nit ñi dañ doon ak seen seen seen seen doom yi dem di uti xadis di jàngi xadis xadis yoo xamante ne seen doom ak baay bi ñoo bokk ay sëriñ ñu ko jële ah loolu simple Seydina <laughs> ah? Umar ibn al-Khattab fan la doon kan moo nekkoon seen kan moo ne woon seen kilifa yonent bi alayhi salaam <laughs> waaw Seydina Umar lim naan jël yonent bi alayhi nee na noonu la doom ji naan yonent bi alayhi nee na ba ñu toogee ci jataay yonent bi alei satu naan am na am na ci ci garab yi euh, garab goo xam ne comme moom way ngëm yàlla gee mais boobu bàyye ma ngi toog Seydina Abdullah ibn Umar angi Seydina Umar a ngi fi Seydina Abu Bakr Seydina Umar Abu Abdullah ibn Umar yonent bi alei satu salaam laaj saxaaba yi nee na nit ñi di wax ci garab yi nekk ci ñuy naan garab gi garab gii garab gii mooy niroog way ngëm yàlla nee na man sama xel dem ci tàndarma mais nag moo euh, waxuma dara man Ibnu Umar yeneen tubaab yi saa gis ni gars yi réponse yi ñu joxe daa sori mu ne leen mooy an nax la mooy tàndarma nee na bi ñu génnee bi ñu jógee ci yeneen tubaab yi saa di dem manaan naan sama bàyyi <laughs> Umar ibn al-Khattab Abdallah naan ko ma ne ko mais man yeneen tubaab yi saa li mu doon laaj man xam man ñëwoon naa bay wax sama xel ci moom la demoon waaye damaa bëgg daa am daal lu ma téye le fait que waxu ma daal. Seydina Omar nag ne ko nag nga waxoon ko nag moo ma gënal lool ak lool <laughs> waaw Omar oh, waroon wax <laughs> voilà nga gis ñoom ñoo doon jàngee ko waaw <laughs> te amul fenn foo xam ne ah non ànd ak sama doom nag ñuy jàngi nag lool nag moom déedéet loolu Seydina Abu Bakar mi mi mi raw ñëpp mais doomam yi dañ doon dañ doon ñoom Sayyidatu ah ñoom Abdallah ibn Abi Bakr ñoom doonu doon toog rek traité saa saa bi jàngal ñoom ñun ñu nekk est dañ ne <laughs> lu moo tax yooyu moom <laughs> yooyu moom affaire ku xamul xam-xam la daal waaw kon mooy waa nga jàngal ko ko boo ko mënoon nga ut même bu jaree nga fay nga fay waaw. waaw lenn nag ci waroon xam ngay dañ naan bu dee gone gi moom daa am alal ju bari <laughs> te ki ko yor moo xam par exemple bu dee ne eh, dafa nekk koo xam ne baay baayam dañoo dafa jirim ki ko ki ko yor alal bi alal ju bari la ko fi bàyyam bàyyi mais moom manula fay njàngaleem xale bi te manu koo jàngal bu boobaa ci alalu xale bi lay faye ki koy jàngal day ut koo xam ne moo koy jàngal wala foo xam ne man na fay jàngi di jël ci alalu xale bi di ci fay li nga xamante ne mooy loolee moo xam mensuellement wala annuellement wala yooyu kon nag mu ngi noonu le <laughs> kon nag mu ngi noonu le de Ah, kon loolu am solo la kon léegi nag yonent waaye saa teg ci benn affaire kon gis nga njàngale mi fii ci wàllu julli kon loolu la waaw moo tax ëpp na naan gone yi bon bu ñu leen yee bu ñu julli walla bu fajar jotee bu ñu leen leen yee dañuy nelaw non da ngeen leen di teemal loolu muru awlaadakum bis salaati wa hum sab euh, euh, abnaa sab'i siniin digal leen seen doom ñuy julli moo tax gis kër yoo xam ne ñoom xale yi ñuy bàyyi sax doo nekkatuñu xale ah ay adolescents ñoo xam ne instant bii nekk nañu comme seen bàyyi li suñu borom ne wa ida balagal atfaalu minkum al hulum waaw bu dee ne gone yi ci yéen ñoom dañoo jot li nga xam ne mooy mooy ak gént mooy dañoo nekk ñoo xam ne ñu majeur lañ ñu bari ci léegi ñuy gisee sàggante gi ñu sàggat noonu la seen doom yi mel mooy ne nekkatuñ ay gone de mais ñoom xam nga do yaay moom ak baay tout le temps doom ji day gis ne xale la mais yow sa yaay bu amee quatre-vingts ans yow nga am quarante ans ba léegi yow xale la la jàpp mais est-ce que yow jàpp yow xale la waaye yow nga am doom ba mu am ay sët lu ne léegi yow nan nga mën a fooge ne yow sa doom ji nga xamante ne moom nga am ci kër gi mu majeur di dem université nga naan bon bu ñu ko yee walla xam nga gone yi te bu amee cours fac yow bu naree biddanti yaa ko yee dawal gaaw yow yow yow xanaa gisoo heure bi alors que bu dee julli nga ne dimanche bi wala samedi amul cours wala leen di matin amul cours nga ne nañ ko bàyyi yow yow yow mais yow yaa dépasse yow est ce xalaat yaa ngi bàyyi xel ci loolu gravité wu affaire boobu te yonent bàyyi saa saa muy digal leen lépp buñ amee juróom-ñaari at bu ñu amee li nga xamante ne mooy euh, nu mu tudd euh, Euh, dix ans na ngeen leen ci dóor waaw te pourtant du farata ci ñoom parce que dix ans mooy kooku am ndagul ci âge majorité bu dee ne gisul signes yi te en général ñu bari ci nit ñi duñu ko gis loolu moo tax ñu soxla teg âge bële ñii naan quinze ans ñii naan dix-huit ans ñii naan dix-sept ans mooy ne kooku pourtant mooy ñu naan adolescence nga xam ne matawul du ne adolescence léegi nañ ko bàyyi noonu rek muy dem di wëndal kenn du ko digal kenn du ko dara déedéet waawo waaw ba pare yonent way saasaam teg ci beneen affaire bu garaaw bu ama am solo boo xam ne nit ñi dañ koy sàggane waaw mu ne wa farriqu te na nga tàqale baynahum seen diggante fil madaaji ci lal yi mooy bu ñu bokkati lal waaw boo amee ay doom nii ñu commencé am buñ commencé am ay côté sept ans bu ñu bokkati lal waaw yonent way saasaam ne bu ñu bokkati lal rawatina dix ans bi moom moo gën a tee kii moom moom bu bokkati la waaw mooy bu dee ne yow borom mi may na la kër gu yaatu nga am ay néeg yu bari benn néeg sax buñ ko bokkat waaw boo mënee utal ku nekk néeg utalal ku nekk néeg bu dee ne moom amoo loolu benn néeg la am waaye mooy defaral lal kee fee lal fee mais buñ bokk même la wa farriqu baynahum fil madaji' Allah léegi yonent bi sallallahu saa wasallam lu tax muy wax loolu parce que ay âge yu dix ans mooy gone gi fi muy dépassé nekk gone mu ngi commencé ràññee nekk mooy période de l'adolescence nga xam ne mu ngi dugg ci ci majorité te duggagu ci mooy jamono la yoo xam ne ci lay découvrir li nga xamante ne ay genre ay plaisir yuy attiré woon de entre nit ñi entre góor ak jigéen ak yu mel noonu waaw léegi nag yonent may saab ne loolu na ko même entre góor ak góor mu ne loolu bu bu leen leen boole ci blal na ngeen leen tàqale parce que seytaane ci yu mel noonu lépp lay jaar boo gisee góor jigéen bari léegi <laughs> mooy façon yu mel nii la waaw façon yu mel nii la dara ci yooyu waaw faaleetuñ dara ci loolu nga gis ay ay ay ay ñoo xam ne man xaw ma nu ñuy xalaat <laughs> da ngay gis ñoo xam ne ay majeur la de hein yéen bu ngeen ñëwee ba ngeen a nekk foo xam ne da ngeen a war a fanaan yéen ñëpp moo xam ay jigéeni kese nga wala ay góor kese nga mais manu ngeen a di fanaan ku nekk euh, euh, sol ay euh, solut yére presque sol ay ay folota xaw ma ay panca xaw ma ay ay ay ay ay ku nekk tëdd ci wetu keneen loolu ci boppam majeur yi sax bu dee ñoom yow seeni copine ngeen ngeen ànd fenn foofu ngeen dem benn la la fa am wala ñaari lal mais vous êtes cinq wala vous êtes sept il faut lal yi am ñu ko bokk mais même ci loolu waru woon def ne comme si yow sa biir néeg boo fa newee na ngay soloo waroo soloo noonu <laughs> mais loolu boo koy wax sax ñenn ñi dañuy foog ne alors que ñoom ñoo sànni ñoo xamul njàngaleem yonent bi sa sam dara apprendre ñu nekk fi di jaaxle lu tax gars yi léegi lesbianisme ay affaire góor jigéen bari mais lu lu leen di jaaxale <laughs> di jaaxale lu mu leen di jaaxale iblis yu mel noonu day day commencer yu mel noonu lay lay di fexe ñii xel neen nii moo la yonent bay saa salaam nag ngir couper loolu kuur couper ko dagg ko ci racine bi leer bu ah au pied de di mot nga du am foofu mooy moo la hadith bi da ciy jànge sandu <laughs> waaw mooy lépp loo xamante ne day jëme ci lu baaxut sariya da koy tëj buntu boobu waaw même duñ ne ci kaw loolu ci boppam moo xaram mais dana mën a jën ci lu bon day tëj lu buntu boobu waaw waaw man bu ma amee sama kër gu may luye luye kër kay baax na kat moo ko xaraama mais gaa yoo xam ne ay prostitué la ah koo xamante ne nii bu boutique la yor mais boutique bi nee na moom boutique moom moom sommelier la ak sàngara lay jaay brasserie la fi bëgg a def wala bar la bëgg sama magasin bi bi ma place bi ma def magasin ci suuf moom lu bëgg jël def fi baax wala di fi jaay sàngara mais est ce que bu boobaa da ci kaw dañ maan maan rek voilà luye baax na yow luyeel bu ci xol déedéet dañ maan na ah luye baax na waaye nag da ngay seet fa la jëmee bu dee ne ka nga koy luye lu bon la ci naan a def bu boobaa sariya danaan la déedéet parce que bu boobaa yaa ngi koy dimbali ci mon te sariya dana woon bu leen dimbali woon te ci loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax loolu le ngir dàq fitna dog fitna gi nga xamante ne mooy indi loolu le waaw moo tax te ci jamono jooju nag rawatina dix ans ci la baay ak yaay ji nekk loo xam ne day ràññeeku muy leeral ñi nga xam ne mooy doom seen doom yi gravité wu seen awra yi di feeñ waaw waaw seen awra yi di feeñ waaw xamal leen loolu ba pare mu xamal leen li nga xam ne moom la yonent ma lay saa saam di wax nii waaw loolu dafa am solo mais léegi moom da paa boo xam ne moom ab flottant am lay sol jaar ne di avancer nag foog ne moo ci nekk quoi ne am mayo la sol euh, mu yem ci kaw pooj bi quoi li des ci diggu pooj bi lépp di feeñ muy kii foog ne ñoo ci nekk mais gars yi responsable nga xam ne bu toogee sax. yàlla yaa subhaanallah tubayam ju ndaw ji di feeñ quoi loolu ba ban kersa la ñu am <laughs> mais ba pare nag ñu foog na rek dara newu ci quoi <laughs> parce que dañoo war a dem sport wala dañuy féexlu quoi yooyu ñenn ñi moom seenu bundu kër la ñuy toog tegale seeni tànk ak ci kaw seen awra yëpp di feeñ ñu toog nag foog ne ñoo ci nekk naan dañuy féexlu wala iyaazu billah non ñun ñun vraiment on est départ quoi léegi kon yu bi alayhi lii mu wax dafa am solo wa farriquhum wa farriqu baynahum teg ci ne te gone yi de leen tàqale seen dëggante fil madaaji' ci lal yi waaw mu ngi noonu waaw yow de toute façon nanga nga seet nooy def waaye bu ñu bokk lal noonu ñoom ñoom bu dee nekkatuñ ay gone noonu ñu ngi commencer ràññee rawatina mooy sept ans rawatina nag dix ans moom boobu moom moo gën a ceeki déedéet waaw waaw mu ngi noonee moo tax léeg-léeg ngay gis yoo xam ne ñun duñ ci sax bàyyi xel quoi waaw xam nga yii nii est-ce que bien man njortu googu laa am gu rafet googu ci ñi nga xam ne ñooy def ay colonie de vacances ci wàllu l'islam laay wax pas ay affaire yu ñu caaxaan yi ko gars yi di defe di yóbbu ñoo xam ne dañ euh, ñu dem Matam yóbbu leen benn foo xam ne fa la ñuy nekk genre internat ñuy jàng alquran ak yooyu j'espère que ak tamit internat yi j'espère que yooyu ñu ngi ciy bàyyi xel waaw que ni voilà duñ ne rek boo amal ku nekk booy lal yi day xaw a compliqué voilà dañuy boole ñu ñi par deux deux lal non loolu noonu nañ ciy bàyyi xel ah waaw surtout xale yi waaw. bu dee mag ñi mën nañoo tëdd ñoom mais bu boobaa ñoom li ñuy tëddee comme nga dem Makka waa ji mënuñ ne da ngay dem a Makka aji ñu ne ah waru ngeen bokk lal déedéet waxuñ mooy bu ngeen bokkee lal yow sab néeg boo fa newee na ngay soloo di nelaw loolu manoo koo soloo foofu di nelaw ak keneen te du sa kër du sa du du sa jabar loolu lañ la wax <laughs> voilà mooy di nga sol loo xamante ne nii dina nëbbu say awra ngeen tëdd alors bu dee gone yi ñoom dañ naan la tàqale leen moo gën waaw parce que ràññee buñ ta foofu surtout sinn sinnul adolescence al murahaqa nekk na at yoo xamante ne nii iblis ci lay gën a kiiwe parce que day moo tax gone yi léeg-léeg gis ñuy féttéerlu ak jàpp ne voilà dañoo war a am seen liberté dañoo war a nàngam bu dee fekkuloon nga yar ko lu jiitu mais day féttéerlu waaw nga gis ñenn ñi doo julli ci boppam la ñuy bàyyi lu baax yëpp ñu bàyyi ko di di fuuy fuuy lu di fuuñi ay tuñ di di kii ñu naan voilà c'est l'adolescence c'est la waaye c'est l'adolescence fan ñépp ci jaar gi nga foog ne yow yow ñu baax ñi ñuy dëddoot saxaaba yeeg ñépp xamuñu woon adolescence ah ñoom Mawlaana Ibn Umar ñi xamu ñoon adolescence keroog bi ko bàyyam di présenté ngir mu fekke ghazwat Uhud ñaata at la moom quatorze ans ah loolu du adolescence ba ba pare ñoom Seydina Zayd ibn Thabit ak ñooñu nga xam dañ doon ñëw di wane yore waaye saa saa ngir ne ñun mën nañoo ànd loolu adolescence lan moo tax ñoom ñu seen adolescence boobu ñu jëme ko ci lu baax parce que yore waaye saa saa ma leen ci yar ñun nag du ñu yar kenn dañuy nekk di yafal dong waaw. bu ñu màggee di fuuy fuuy lu tax ñun ci suñu bopp respecté wuñ dara julli bi heure bu ñu neex la ñuy def ni ñu ko sentir lañ koy def du du ñu yàqal dara benn programme du ñu ko yàqal waaw ah? mais eh, léegi tey yow sa doom jooju nan nga ko mën a nekk naan manuma koo def loolu yi alors que mi naan ko manoo ko julli loo yow ci sa bopp respecté woo julli gi kaway <laughs> ah mooy li ngay digle da ngay mel noonu ba pare ci kaw noonu lañ lay gën a mën a toppee mais bu li ngay wax. regardez ce que je euh, ce que je dis et ne écoutez ce que je dis et ne regardez pas ce que je fais ça ça ça ça, ça c'est de l'irresponsabilité en en puissance voilà loolu mooy irresponsable kon nag loolu lu ama am solo la kon gis nañ hadis bii nii lëkkaaleem ak bunt bi ñu nekk ah, ah mooy hadis boo xam ne al imaamu Abu Dawud beneen bi te mooy bu mujj bi mook bii wayam rek bu may moo tax nañ ko wax nañu ko wax ñoo niroo te al imaamu. Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala moom bi mu indi mooy ci foofu dinañ ko gis léegi foofu la ko indi mooy buntu biñ gis sànq baabu mata yu'marul ghulaamu bis sola bu hadis bii al imaamu an-Nawawi di indi moom la njëkk indi dooru indi hadisu Sayyidina Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi bii ñu gis kon al imaamu al-Haafiz an-Nawawi lii mooy hadis bu mujj bi hadis numéro 302 ci buntu bi ñu nekk ñetti téeméer ak ñaar. mu ne wa an abi surayyata sabrata bni ma'badin al-juhani radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam allimu as-sabiyya as-salaata li sab'i siniin wadribuuhu alayhaa ibna ashri siniin hadiisun hasan rawaahu abu daawud wa tirmiziyu rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasan wa lafdu abi daawud rahimahullah muru sabiyya bis-salaati idaa balaga sab'a siniin kon xadis bi mooy le dernier xadis daal imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahullahu taala daal di indi fi ah. mu ne wa an abi mu ngi jële ci abi Surayya abu Surayya kuy abu Surayya mooy Sabra ibn Ma'bad Sabra ibn Ma'bad al ah, am na ñu ne Sabra ibn Awsaja la am ñu ne Sabra ibn Ma'bad moom la Imaam an wax bi ibn Awsaja duuru ni Awsaja diggante Sabura ak Aws saja ñu def fa ma'bad am ñu dindi ma'bad ji ah Abu Thuraya waaw am ñu ne Abu Rabi' al-Madani al-Misri al-Hijazi rahima radiyallahu ta'ala anhu taalibe yonent bi la alayhi salaatu wassalaam ah mu ngi génn àddina ci xilaafa Seydina Muawiya ala xilaafati Mawlana Muawiyatin <laughs> voilà damay xilaas waaw ñu xilaas ci ci ci ci ci ci weeru gàmmu gi ala xilaafati mawlana muawiyatin wa qila usman zin nurayni <laughs> mais <laughs> bi du moom bokkul ak loolu waaye daal ci xilaafa saydina muawiya <laughs> ci la génn àddina kon abu eh, eh, surayya mu ne Sabra ibn Ma'bad al-Juhani bokkoon ci waa Juhayna waa solo wu mag la woon ci uh, arab yi annahu qaala nee na qaala wax na Rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allimu sabiyya xamal leen gone gi as-salaata julli li sab'i siniin fekk mu ngi am juróom-ñaari at wadribuhu alayha ibna ashri siniin ngeen dóor leen ci bu ñu bañee bu dee ne dañoo am fukki at voilà mu ne xadiisun xasan xadiis bii de xadiis bu baax la. Eh? rawahu soloona ko Abu Dawud al imam Abu Dawud wa Tirmidhi ak al imamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi ma wa qala hasan imamu Tirmidhi min ko soloowe mu ne hadithun hasan léegi mu ne wa lafdu Abi eh, eh, kaddu gi nga xam ne nag al imamu Abu Dawud moom noonu la soloowe hadith bi foofu dane rahimahullah muru sabiya dane yonent bay saa saam dane dugal leen gone gi bi salaati ci julli ida balaga bu jotee sab'a sinin juróom-ñaari at waaw mu dolli ci wa ida balaga ni nga ko jo bu ta bu jotee ashra sinina fukki at fadribu alayha na ngeen leen ci dóor ci kaw lool bu deene dañ leen koo digal ñu bañ kon al imam nee na Abu Dawud ak imamu Tirmidhi ñoo ko solo est ñoom kese ko solo ñu ne la déedéet al imamu Ahmadu rahmatullah alayhi daal na koy solo tamit al imam Abu Dawud as-Sijistani yu mu ngi kon di ci téere bi ñu la san kitaabu salaa baabu mata yu'maru al-ghulaamu bi salaa mu ne haddathana Muhammad ibn Isa mu ne ki mooy Muhammad ibn Isa ibn Najih al-Baghdadi rahmatullahi alayhi Abu Ja'far ash-Shami rahimahullah moo tax mu ne eh, eh, moom la ñuy wax eh, moo siiwe Euh, ci Ibn Tabbaa moo tax mu ne yaani Ibn Tabbaa'i al-imaam Abu Daawud mu ne Muhammad ibn Iisaa yaani ñu ngi ci jublu ñu ngi ci jublu mooy Ibn Tabbaa mu ne haddathanaa nettali nañu Ibraahiim ibn Sa'd mu ne ki ñu nettali mooy Ibraahiim ibn Sa'd ibn Ibraahiim ibn Abdurrahmaan ibn Awf waa kër Sayyidinaa Abdurrahmaan ibn Awf eh, muy eh, Abu Ishaaq Ibraahiim ibn Sa'd az-Zuhri al-Madani al Baghdaadi rahimahullahu ta'ala an Abdil Malik ibn Rabi' ibn Sabira moo ko jëlee ci Abdil Malik ibn Rabi' ibn Sabira ibn Ma'bad al-Juhani an abiihi kon Abdul Malik moo ko jëlee ci baayam di ar-Rabi' ibn Sabra ar-Rabi' boobu jëlee ko an jaddihi ci maamu Abdul Malik muy Sabra bi muy Sabra ibn Ma'bad ñi ne Sabra ibn ibn Awsaja ibn Ma'bad ah Sabra ibn Ma'bad ibn Awsaja am ñu ne Sabra ibn Awsaja kese la Ma'bad bi amu ci Abu Thuraya rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu annahu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam muru as-sabiyya bis-salati idha balagha sab'a sinin wa idha balagha 'ashra sinin fadribuhu alayha kan jaal imam al-hafiz at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi kondi ci abwaabu salaat an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam babu ma jaa mata yumaru as-sabiyyu bis-salaat mu ne haddathana nettali nañu Ali ibn Hujr mooy Ali ibn Hujr as-Sa'di Abul Hasan al-Marwazi al Baghdaadi rahimahullahu ta'ala mooy Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil rahimahullahu ta'ala qaala akhbarana Harmala ibn Abd al-Aziz ibn Rabi' ibn Sabra al-Juhani gis nga al-Juhani gis nga ñii mooy surtout saxaaba bi la Harmala ibn Abdul Aziz Abdul Aziz boobu di doomi Rabi' ibn Sabira mi ngi sànq fee al-Juhani di doomi Sabira euh, saxaaba bi radiyallahu anhu an ammihi moo ko jël nag ci euh, bàyyi ci xam an Abdul Malik euh, ammihi Abdul Malik ibn Rabi' voilà Harmala magu baayam wala frère euh, frère baayam la ko jëlee muy Abdul Malik ibn Rabi'a xam nga baayam mooy Abdul Aziz ibn Rabi'a mu jëlee ko ci frère baayam di Abdul Malik ibn Rabi'a moom moo ko ibn Sabra an abihi moom mu jëlee ko ci baayam di Rabi'a ibn Sabiro an jaddi mu jëlee ko ci baayam di Sabiro ibn Ma'bad al-Juwani radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allimu sabiyya salata min sab'i sinin wadribu alayha min ashrin mu ne imaamu Tirmidi bi mu ko solo mu ne wa fil baab an Abdullah ibn Amr hadithu Sabra ibn Ma'bad al-Juhani hadithun hasan voilà lii la imaamu Nawawi wax mais wa qaala Tirmidi bi mu ko solo dana hadithun hasan mu ne wa fil baab te nekk na ci buntu hadith buy wax lu mel nii muy Abdullah ibn Amr moom lañ ci sànq Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi hadith boobu lay wax. Eh, te imaam Abu Daawud ah, ginnaaw bi mu ëndee hadith Sabra bi moom. Eh, eh, Eh, wax nañ la bee la jëkk indi door a teg bi nga xamante ne ni mooy xadiisu sa bu bii la jëkk indi door cee teg xadiisu bi nga xamante ne mooy xadiisu Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi kon nag mu ngi noon mu ne xadiisu sabra bi nag xadiisun xadiis la xasanun bu baax mu ne wa alayhi te ci lii al amalu inda ba'd lil ilmi lenn ci waa boroom xam-xam lii la ñuy joxe wa bihi yaqulu ahmadu mu ne imam ahmad lii ci hadis bii la jëm wa ishaq ak mbokk may saq mne rahawi wa qaala ñu ne ma taraka al-ghulaamu ba'da al-'asri min as-salaat fa innahu yu'id <laughs> waaw ñoom imam ahmad mu ne ak ishaq nee nañ comme que lii la yonente bay saasaam nee nañ leen ci dóor luy indi ak dóor moom day wane ne loolu moom même bu dee ne duñ ne gone gi farata la parce que àggagul ci li nga xam ne mooy majorité mais comme que nee na moom moom moo tax ñenn ñi laye ko noonu waaye duur moom daa nekk ab boobu lañ doon a sànk moo xam ne ci yaram bu metti la bu ñu ñëwee ba wax la ko daa fekk loolu ñu ne la na bu ko deful na ko dóor loolu moom farata waaw moo tax mu ne imaam ahmad ak imaam ishaq <laughs> rahmatullah alayhima dañ nekk moo tax gone goo xam ne matal na dix ans julli ju ko bu bu mu julliwul nii da koy da koy da koy da koy da koy da koy delloo ah mooy da koy rattraper <laughs> waaw <laughs> waaw moo tax loolu al imaam al wax ne nag lii nii eh, eh, eh, yonent bi saa saa wax te imaam Ahmad jéng ca mbokkam imaam Ishaq lii daal loolu lay wane quoi yadullu ala ighlaaz al-uqubati lahu idha tarakaha <laughs> <laughs> nag mu ngi noonu <laughs> léegi nag àttee ku bàyyi julli loolu moom taxawoon nañ ci bu yàgg moom waaw de toute façon. mooy waxuñu xale bi sax mooy nit koo xam ne dañ man julliwuma waaw ah, loolu moom de toute façon waa jamaahir ah, Maliki yi Shafi'i yi Hanabila yi rahmatullah leen dañ ne sawaay yi dañ koy teg bu julli yi jotee ñu wax ko ba waxtu wi weesu ci gàttal quoi muy bañ foo xam ne manatu fee jullee benn kii bi boobaa waa ji dañ koy fàtt waaw <laughs> moom dañ koy fàtt quoi waaw kooku moom dañ koy fàtt ne ko tuubal nga julli ñi mu ne maa bañ ba foo xam ne manu cee julli naan bon xam nga rek waxu caaxaankat yi yi leen Iblis di wax non bu boobaa man xam nga kenn du wax force quoi dans ce cas où sera ma liberté quoi waxi caaxaan yooyu bu foog ne mu wax la am solo waaw gaa yi dañ koy faat kanta Hanafiya yi rahmatullah ñu ne non kenn du ko faat dañ koy tëj nag kenn du ko bàyyi noonu libre dañ koy tëj di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba keramuy <laughs> muy julli mbaa ñu continuer loolu rek mooy de toute façon waa ji <laughs> <laughs> waaw daal du koy laq jant bi kon nag mu ngi noonu waaw kon al imaamu daaw uh, ahmad ak imaamu daawud ñu ne imaamu tirmidi mu ne nee bu bu gone gi moom bu dee daa mat dix ans julli bu mu bàyyi na koy reprendre waaw <laughs> kon mu ngi noonu kon nii la ko al imaamu abu daawud as-sijistani yu rahmatullah alayhi ndee gis ngi wax hadis bi moom bee ñu génn daanaka benn lañ kon jàngat yi am fee rek moo fi amaat waaw kon mu ngi ne mooy kon yoo xam ne parent bi borom bi ci yow la gàll ci sa njaboot ñi nga xam ne yaa leen yilif seenu julli seenu ñàkk julli waaw seen xale yi nga xam ne yaa leen yilif yow loolu yaa ko war a toppatoo amul toog ndax julli na ñoom julli wuñ sa yoon newu ci ndax woor na ñoom ñu sa yoon newu ci même di leen miinal koor sax sa yoon newu ci non da nga leen koy miinal buñ nekkee gone même bu dee ne du lu ñu man lépp waaye ñuy woor ba dix par exemple bu dee koor gi nga leen koy miinal looloo tax ñu màggee koor romb leen mais koo xam ne masula xiif mu màgg nga naan ko kaay xiif léeg-léeg bu ñàkkee jom ta ragalul yàlla du le day continuer noonu lay mel waaw gis ay mag yoo xamante ni dañuy am mag ba am soxna ñenn ñoom seen soxna sax a tax ñuy woor moo leen ñoo leen indiwaat quoi voilà alhamdulillah waaw indiwaat ko ba waa ji daanaka doonul woon woora ah waaw moom bu ma soon a woon nii da doon sonn ndeysaan waaw léegi léeg euh, ndeysaan benn bés soxna si da ko fekk mu woor kuy bésu koor euh, ñëw fekk ko ci kër gi mu toog di lekk mu naan ko mais yow woroon mu naan ko mais damaa xiif damaa kii wa sonn mais loolu lu weesu la moom léegi moom jàmbaar dëgg la te ko soxnaam moo ko moo ko moo ko moo ko kii noonu voilà comme quoi affaire bi du benn boor rek waaw ah, am na jëkkër yoo xam ne moom bu leen seen yu jàppalu ñu leen fen du ñoom ñooy xamal seen soxnay parce xamul waaw kooku daa xamul woon du tout moom pour moom loolu garaawul woon quoi <laughs> dafa miinu ko xamul luy xiif <laughs> moo tax wooru koor gi mu toog gi lekk <laughs> woor na mais bon daa woor ba ci ngoo ba ba ci bëccëg gi mu sonn nee na eh, di le- li lekk quoi moom nekkul da nëbbatu soxna si ah non mooy soxna bu ngi nee dina xaw a am kersa mais bon waaye yow mais ma euh, ma lekk rek mu ne ko non c'est que damaa xiiboon mais léegi moom ngandum jàmbaar la waaw moom njabootam moom masha allah comme quoi borom bi noonu lay def voilà waaw wow nooy soppi lu ko neex yal nañu soppi yaa muqallibal qulubi qallib qulubana ala ta'atik yal na borom bi wëlbati xol yal nay jàllar bi suñu xol yi ci loo xamante ne mooy ci di ko topp ak lu ko neex kon nag ci kaw nii ci la al imaam daal di tëje bunt bii nga xam ne am na solo waajur wu nekk nag da koo war a xam xam ne lii naa <laughs> ndigal yii yow la koy nent bare saa saa digal waaw te comme ni mu la waxoon qu wax lii ahlikum naara digal leen seen ñoñ ak seen euh, seen bopp ak seen ñoñ fegal leen seen bopp ak seen ñoñ sawara ak wa'mur ahlaka bis yooyu yëpp alxuraan wax na ko digalal say ñoñ ci julli te yow ci sa bopp nga muñ di ko def ak di ko def ak ñoom te ñoom itam mooy le fait que ñu leen koy digal du da ngay digal rek ñu def waaw léeg-léeg dinañ jouer ak yow entre chat et la souris mais bu boobaa yow bul ne man daal digle naa benn ñaar ba léegi man sama serpent a descendu non non serpent n'a pas descendu non yow sa jaan wàccagul ah non non ah da ngay Euh, éducation c'est la persistance voilà kon insha allahu taala ci kaw noonu jeexal nañ buntu bii di buntu numéro trente-huit bii di ñëw ñu war a gis trente-neuf insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun